ghazwatu hawazin wala mu tudd ñu ko ghazwatu xunayn noonu la gën a siiwe ghazwatu xunayn la gën a siiwe mais ñañ doon xeexal ñooy hawazin comme niñ ko waxe woon looloo tax ñu koy woowee ghazwatu hawazin gisoon nañu ci jotaay bi weesu ni waa Hawazin nërmeeloo rawatina li ponkal yi ci ñoom ki nga xam ne moo leen jiite woon di Malik ibn Awf ànd ak mbooloo mu bari ci ashraafu Hawazin daldi daw quitter le terrain de la fi bataille bi am fi guerre bi am wala ja'u ila hisnihim alxasina bi taayif ñu daldi dem ci seen alxisnu alxasin ila xisnihim alxasini bi taayif dem ci forteresse ba ñenn ñi comme l'imam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi daldi woon wax Euh, ne nekat euh, ñenn ñi dañoo dem Awtaas bi ñu gañee armée yi mushrikoona yi ñeneen ñi daal daw dem fan dem Taayif mooy ñoom Maalik am ñeneen ñoo xam ne ci yooni montagne yi lañ jaar ñu daldi daw foofale lañu yemoon ne ginnaaw loolu ana lan moo ci tegu euh, lan moo ci tegu et après ñu gis li nga xam ne mooy gisaale lenn ci weeru Seydina al Abbaas ibn Mirdaas radiyallahu taala anhu wa ardaa te gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal kon waa Hawazin noonu lañ leen duma moo tax imaam ibn Isxaaq nee na keroog biñ leen gañee mu ne walamma hazama allahu almushrikiin min ahli xunaynin wa amkana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam minhum qaalat imra'atun min almuslimiin qad ghalabat xaylullahi xaylu laati wallahu axaqqun bithabaati imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa ala mu ne keroog bi nga xam ne ci la boroom bi boomu ñi nga xam ne ñooy waa Hawazin gis nga gis nga li li ñuy waxe te noonu la yonent bi alayhi salaatu doon def de delloo lépp ci yàlla fa lam walamma hazama allahu almushrikiin laa ñu delloo ngañaay leeg effort beeg ilallahi wa rasuulihi te buñ ne woon ba jullit ña gañee kat lool xam nga lool jub na ah waaye en fait ngir mbir yi nga xam ne nit ki lépp loo xam ne lu baax la lu baax loo xam ne lu mu def la bu xam ne du moom moo def waaye tawfiq tawfiqu borom bi la ak dëppaleem la ak ngëneel gum la defal la ngëneel la boo xam ne gu mu tànn defal la ko mais boo ko réaliser du yow yaa def waaye moom borom bi mooy al mooy aji def gi voilà moo tax ñu centre lépp ci yàlla pour efface effacement il faut jaam bi àgg foofu degré d'effacement waaw ay man ñun lu te lool foo ko dégg lu rafet rek la ñuy wax mais yu bon yi moom nga bëgg ne gaa yi ne yàllaa ko ci xiir wax ji gën a bon mooy lool yàllaa ko ci xiir lool erreur la kenn du gis lu ñaaw diw di ko def walla nit dangay gis walla iyaadu billaah moo tax yenn yi euh, euh, langage populaire bi familial bi ku nekk kuy sàkku xam-xam war nga ci bàyyi xel di bañ yenn yi ñuy utiliser nga bañ ñu yóbbaale la ci parce que sinon yaa ñoo may yem ak xam-xam bi lan lay jariñ yàllaa ko ci xiir wax ju yàqu la dañ naan yàllaa ko seetaan loolu la ñuy wax yàllaa euh, bañ doon def euh, tafsiru suratul kahf bu gaaw boobu gisoon nañ ne ci eh, eh, eh, Seydina Al Xadir Seydina Al Xadir alayhi salaam bi jaay yi bi bi bi bi bi muy wax yàq gi wa amma safinatu fa kaanat li masaakiina ya'maluuna fil bahri fa aradtu an a'ibaha man mu bi muy expliquer Seydina Muusa ala nabiyina alayhi afdalu salaatu wassalaam lan moo tax ci seen dars bu am solo bii nga xam ne moom lañ dugg ci ci di di di di suivre Seydina Muusa di bi yonent alayhi salaatu wassalaam nangoo topp koo xam ne ab waliyu la nangu koo topp jàng ci moom ne bu dayoon bu bu bu jaroon ma dox quatre-vingts ans laa wax dinaa ko def ngir daje ci moom mooy agsi ci moom ah quatre-vingts ans de chemin de cheminement rien que pour agsi rek ci waa ji yow tàmbalee ko jëlagoo dars mooy fi may uti ji xam-xam man Seydina Muusa ibn Imran ras mu rasul bani Israil min ulil bokk ci ulul azmi yooyu ulul azmi yi ëpp doole ci li yàlla bind ñoo ci gën mu bokk ci ñooñu nangoo ne man damay laxas waaw laxas dem seeti kooku borom bi nga ma tegtal waaw te bu ma arrêté lu dul ma àgg mañ ma al bahrayni aw amdiya huqba ndax foo fële faraay dajeek moom ndax la ut foofu la daje ci bërëb boo bële mais xoola Seydina Alxadir de radiyallahu ba muy def li muy def hein ba mu ñëwee di expliquer la jëmoon ci wàllu yàq gi mu ne man waaw gis nga gaal gi fa kaanat li masaakiina ya'maluuna fil bahr ay miskin ay orphelin ñoo xam ne seen waajur dafa génn àddina baleen fi amuñu doole guñu manele seen bopp amuñu ndimbal lu dul gaal gii la leen fi bàyyil fa aradtu nag an aibaha man xadir sayyidina xadir man alayhi ma bëgg ko ayibal dans quel ndax kaana waraahum malikun yaxudu kulla safinatin ghasba ndax am na ca kanam buur boo xamante ne nii bu dëng la moom daal ci tafes gi bu xëyee tafes gi lay toog di xool gaal gu rafet gu ko gu gu gu gu romb mu ne bii évacuer les passagers euh, maintenant c'est à mon waaw sama noo la nekk maa borom mooy mu ne man maa ko yàq bële eh, gaal ga gaal ga eh, kii eh, mur ba doon waaja daanu mu yëkkati ko jooyanti ko defaraat ko hein lan la wax bam naan gone gi ba muy <laughs> expliquer lu tax mu ne mu ne gone gi parce que fii nii kër gi hein euh, ñaar ñi ko moom seen baay dafa newoon wa kaana abuhuma saaliha mooy seen maam lenn ci boroom xam-xamu tafsir dañ ne sax du seen baay bi leen jur direct mais seen ñaata seen maami maam lañ ñoom waaw la seen mbaax bi roogalaat ba agsi ci ñooñu ba tax buur yàlla tàggatal leen ca seen mbaaxu maam ab yonent boo xam ne min ulul azmi ak waliyu bu toll ni Seydina Alxadir mu ñëw di leen liggéeyal non moo tax mbaax du réer al laa yunsa waaw al mbaax laa yunsa kenn du ko fàtte buur yàlla du fàtte mbaax de man amila saalixan fa li nafsi wa asaa fa alayha wa ma bi dhallaamin lil abid ku def lu baax sa bopp nga ko defal la waaw waman asaa ak ñaawe nag fa alayha conséquence su ñaaw téef yi nga def fa alayha sa kaw lay këpp te nga yëg ne loolu maanu teg borom gi la du du du du du tooñ wal ayaadu wa maa rabbuka te sa borom dit sa borom muy nekk bi zallaamin bi aji tooñaakoon lil ibaadi ñeel jaamal wala taziru waziratun wizra uxra kenn du fi yenul kenn ay bàkkaar waaw nga gis foofu bi muy wax loolu mu ne fa araada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastaxrija gis nga mu ne foofu li nga xam ne lu baax la di trésor boo xam ne moom lañ doon préserver ndax miir bi bu ci daanoon gars yi sax man nañu mu duruus mooy mu ràpp gars yi dootuñu xamante sax fu mu féete ba muy wax lool ngir ñu jot ci trésor boobu nga xam ne moom moom lañ fi am te foofu la ne ngir buñ màggee man ci man man man ci am départ mu ne loolu hmm? nag xam nga moo defar mur bi mais naxul dane fa araada rabbuka yow seydinaa muusa alayhi salaatu sa boroom di allah di sama boroom bi boroom ñépp xaaliqu kulli shay aji génn lépp ci ñàkk nekk nekkal leen wa huwa bu bëggee jëli leen fi waaw te loolu jafewu ko mu ne seydinaa muusa fa araada rabbuka sa boroom bëgg an yablugha ashuddahuma ngir ñun ñu defar mur bi bu ko defee balaa mur bi di nekkaat ci ci demaat bay ràpp ba war a daanu fekk ñoom ñu nekk mag wa yastaxrijaata bu ko defee dinañ mën a génne lu te génne kanzahuma seen trésor bi ne fii waaw loolu rahma min rabbikal loolu yërmande borom bi la gis nga lu baax li mu ne yàlla waaw delloo ko waxul ko ma fa arab tu te pourtant moo ko def mais dëgg dëgg ki def mooy borom bi subhaanahu wa moo tax boo seetloo siiral yàgg nañu gis loolu yàgg nañu xawma euh, am na ñu ci doon def mi euh, di ci di ci di ci bàyyiloo xel di souligner yooyu naan <laughs> moo tax yonent ba saa saa saam badal ak yooyu yépp ni muy waxe mooy buur yàllaa gañe ah. loolu lañuy wax moom moo gañ moom moo nërmeel waaw mushrikuuna yi alors que bu doon boroom bakkan yu feebar yi loolu nag nit mar jullit bu ne war nga moytu loolu di centrer mbir yi ci mois mois mois mois mois jurul jeex déedéet déedéet te koo xam ne daa yori taalibe man nga war nga leen a fexe tàmbal loolu bu ko defee ñuy tafwiidu mbir yi di ko delloo ilallah waaw wa ufawwidu amri ila Allah la mu'minu aali Firawna waxoon mbir yépp sama mbir buur yàlla laa man daal bàyyi naa ko buur yàlla mais nag du ay waxi kese boo bàyyee say mbir buur yàlla dafa war a am ay màndarga yuy wane ne loolu dëgg la ci yow mooy premièrement war ngaa fexe di sellal say jëf ngir moom waaw bul yëgati ndax nit a ngi lay xool wala nit a lay yëg ci jaamu yàlla bi ngay jaamu yàlla waaw que ça soit quarante-cinq wàll yu taxaw di la xool ak wala nga nekk ci désertu Ouarzazate bi ñoo yem ci yow yow képp na ngay jaamoo yàlla ndax jaamu woo yàlla parce que diwam lay xool wala yaa ngi waaye it jaamu woo yàlla ngir naan dem ba ne ah. ah je suis un grand quelqu'un maintenant non je le fais uniquement parce que Allah moo ma ko demandé moo ma ko sant euh, d'ailleurs wax dëgg yàlla bu ma ci fayul woon it grawul man loolu jaamuma yàlla ngir que il faut mu fay ma non non mais nag ni ma ko waxee man en tant que jaam ne ku def lii ma ma ma ma ma rétribuer la kii la ñuy yaakaar loolu ci moom ndax moom moo ko wax te buur yàlla laa yuxlifu llaahu al-mi'aad du wuute li nga xam ne moom la diggee waaye bu ñu nattelule woon ne sax loolu yëpp amu ci dutee ma koy jaamoo comme si ma koy jaamoo lu gine lu ma man mastata waaw ka annahu yaraani al ixsaanu xadiisu jibril hmm? rafetal di jaamu yàlla comme si yaa ngi koy gis an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraak nga àgg foofu àgg foofu ngay jaamu yàlla xam ne de toute façon foo ne moom ngay gis comme que manoo ne moom manoo teewlu comme si yaa ngi koy gis xamal ne tout le temps moom lay gis kuy bàyyi xel loolu say jëf dinga ko sellalal ngir yàlla te tamit deuxième affaire bi bum la gisati ci li ngay li muy tere te bu la seytaane poussé ba loolu dal la nga daaw daw ci buntu tuub fëgg buntam moom borom bi subhaanahu wa taala bi nga xam ne wa waaw waaw ku ko fëgg moom booy ñëw sax di dégmal da ngay fekk mu ubbeeku waaw moom du la fa xaar sax ngay fëgg booy dégmal si mu lay ubbil moom la wax ci xadiisul qudsi boobu azza wa jalla ku eh, nit ki bu may bu bu may dikkal di di di dox mooy suite bi quoi pas foofu la tàmbalee dama koy dikkal di daw loolu mooy lan mooy yow booy dox di ñëw ci buntu tuub mooy fekk nga buur yàlla ubbil ne la loo xamante ne ni premièrement moom mi def ci sa xol def nga reconnaître que ne tooñ nga. loolu rek ma a'zamahu moo ko gën a rëy ci ci ci ci li nga xam ne mooy mooy xéewal kon nag fii li fi bëgg a wax mooy nañuy delloo mbiri ci yàlla waaw te wallaahi gis nga bu la yàlla mayee xéewal googu hmm, jox na la yiw goo xamante ne nii de ku yàqule man nga ne man nga ne moo ko looloo ko ñàkk am looloo ko yàqal parce que xawaaqib yi dañoo bari kii eh, aqabaat yi laa bëgg a wax mooy eh, eh, kii obstacle yi nekk ci ngir àgg ci loolu dañoo bari bi ci gën a garaaw nag du ci ñibbiti de sa bakkan bi alladi bayna janbayk nafsaka alladi bayna janbayk mooy premier problème waaw sa bakkan sa bakkan moo tax nit dina nekk moom kese nekk ci néegam kenn dëkk moom kese ci ab quatre pièces moom kese fa nekk mu tëj fenêtre yi tëj yépp taxaw di julli ndeke day ngistal waaye saa yow si parce que le fait moom ni muy aawi mooy aaw jëf voilà day aaw jëf mooy ne loolu jàpp na ne instant bi def na loo xamante ne nii wallahi waxuma la firdawsil a'la mais bu amoon lu ko gën a kawe mais j'y serai kooku warul est-ce que kooku laysa minal maghrur minal minal minal ma ñi nga xam ne vraiment minal maghrurin ñi nga xam ne saay-saay euh, bi daal na leen war muy iblis kon nañuy fexe di delloo mbir yi ci yàlla subhaanahu wa taala yonent bi aleyhi salaatu salaam gis nga nii la am fa lammaa Allah Allah ya subhaanallah wa lammaa hazama Allahul mushrikiin gis nga ñoom dañoo jàppoon seen lépp bàyyi koog yàlla gis nga eh, eh, fii nii xam nga début bi buur yàlla na jàngal benn mbir ba kenn ci ñoom wala lenn ci ñoom di nawee seen bopp waaw ne na nuxlabu nan nuxlabal yawma min qilla waaw kenn du ñu gañe tey ndax dañoo tuuti waaw buur yàlla seetaan bàyyi noonu pour xool est-ce que doole wala nombre mooy tax ngeen di gañe wala man maa tax ci début bi mu wan leen maraaratu wax joo jële wexu wextamu wax joo jële te waxoon nañ la pourtant du ñépp a ko wax du waaye gis nga ba muy dal ñépp la dal waaw ba muy dal moo tax yenn yi te li ci gën a yéeme wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna adhurihim yonent bi alayhi salaatu wa salaam ni nga xam ne mooy lépp mu ngi foofu seen biir mooy buñ ne yonent bi alei satu salaam nga fa mooy yow ci boppam ngay dagg xalaatu amaana bu doon diw la walla iyaadu billaah loolu sax nan la nit ku xellu mais ay wolof lañu ay wolof lañu te am na ñoo xam ne boo ko àgg nañ ci cànkute ak ci woru wallaahi li ñuy li ñuy wax sax daanaka jarul la répéter ndax dañ leen di ma siiw te loolu jaru ko kon imaam ibn isxaaq raxmatullah mu ne wa lamma hazama allahu almushrikiina min ahli xunayn ba nga xam ne ci la suñu boroom daldi boo yéefér yi ci waa min ahli xunaynin mooy waa xunayni da leena askane la xunayni bërëb ba mooy waa hawazin wa amkana rasulu rasulallahi minhum mu def yonent bi alei satu salaam am nee mise ci ñoom teg leen loxo mooy nërmeel na leen qaalat imra'atun min al muslimin dafa am denn femme ci jigéen ñi xoon nañ am na femme yu fekke woon ñoom yaa ummu salama ñoom gisoon nañ kan yaay sayyidna anas ibn malikir radiyallahu ta'ala anhu muy ummu sulaym sayyidatu ummu zawju abi talha zeyd ibn sahl al mu ne woon soxnaay seydina abu talhata al ansaari baay jiit la seydina anas mu ne dafa am denn jigéen ci jullit ñi ñu ne radiyallahu anha mu ne qad galabat xaylullahi xaylullaati wallahu axaqun bithabaati mu ne qad galabat noot na gañe na féete na kaw xaylullaahi fasu yàlla yi mooy fasu xare mi muy muy mooy nan la ci jublu mooy soldaari yàlla yi muy saxaaba yi fekke xunayn maa sayidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallama ñoom de feete nañu kaw ñi nga xam ne xaylallaati waaw fasi yàlla caaxaan jooju ñu naan laat afara ay tumul laata ñoom ñii dañ ko doon jaamu waa Taif wallaahu te buur yàlla axaqun mooy ki gën yeey bi sabaati ci ci ci ci dëgëral waaw moo xam ngeen ne laat laat c'est waaw baatil laysa bi shay ilaahum baatilun yu'bad yaa ajab yaa lal ajab loolu la Quraysh doon def nii imaam ibn Hisham nag dane dane moom dane am na ci lenn mais gis nga riwaay imaam ibn Sa'd bi daal di see dëgër mooy daf ko wax noonu dama xamul nag ndax est-ce que ndax même bu dee loolu la du wér parce que xadiis bi bu dee ne càllale bi mu tudd ci kaw la ndax mooy bi mu ne wa haddathani abi Ishaq te gisoon nañ ko fan yee ci jotaay yeey weesu mu naan wa haddathani nettali na ma abi sama baay Ishaq di Ishaq ibn Yasaar annahu xuddisa an Jubayr ibn Mut'im waaw foofu la ci càllale boobu après nag bu dee looloo continuer mooy it gis nañ ne sanad bi dafa am majhul ndax eh, imaam kan imaam Isxaaq ibn Yasaar di baayam intermédiaire di dox digganteem ak Jubayr ibn Mut'im naa Jubayr ibn Mut'im kenn xamu ko ndax dane des koo nettali te loolu day tax xadiis da'if imaam ibn Hishaam it càllaleem baaxu mooy wérul dane anshadanii ba'du ahlil ilmi bir riwaayati li shi'r mu ne sàddal na ma wayal na ma mooy dafa wax na ma vers bi bii imaam ibn Hishaam wax kenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne boroom xam-xamu riwaaya la di solo mais lan ash-shi'r al-arabi poésie ñoom it dañoo am seeni boroom xam-xam waxoon naa la fan yële <laughs> ne la boo gisee domaine bu ne daa am ay ñoo xam ne ñoom la ñuy tudd boo demee ci fiqh ñu ñuy tudd nga dem ci usul ñu ñuy tudd ñoom imaam al-Juwayni nga dem fële ay ay ay ay ay nga gis ñoom ñoom ñoom siiba way ah, ak ñooñu ainsi de suite ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom imaam euh, kii <laughs> al-Farahidi voilà ci wàllu lugha Euh, ñoom ñoom dañoo mu ne kenn ci ñoom nee na ma xalabat en fait way wi lii la xalabat xaylullahi xaylallaati wa xayluhu axaqu bithabaati waaw mu ne xalabat ndaw sa lim wax dane xalabat féiti na kaw noot na xaylullaahi muy e, e, fasu yàlla yi subhaanahu wa taala xaylallaati fasu yi nga xam ne mooy laat caaxaan bi wa xayluhu ta ta li nga xam ne mooy xayluhu haabi delluwul ci laata non laat sax kii la voilà mooy xayluhu wa xayluhu ta fasi borom bi subhaanahu wa taala muy jàmbaaram yi axaqu bi sabaati ñoo gën a ci dëggal ci dëgëral léegi nag bi liy amee gisoon nañ ne waa Hawazin kon prisonniers yu bari rey nañ ci ñoom 70 ci riwaaye imaam Ibn Sa'd biñ gisoon bi paas léegi nag waxoon nañ ne Seydina al Abbaas ibn Mirdaas da cee def ab ab da cee sadd aw way waaw Seydina al Abbaas ibn Mirdaas imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi moo ko nettali mu ne fa qaala bi nga xam ne ci lañ gañe waa Xunayn ba ñii daw nañ après dinañ ñëw ci ñi daw nan la demee après waaw mu ne fa qaala ci noonu la waxe Abbaas ibn Mirdaas as yadkuru qaarib ibn al aswad aswad wa firaarahu min bani abi wa dal ximaar wa xabsihi qawmihi lil mawt mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhima bii nga xam ne nag ci la xare bi jeex comme ni ñu ko gise woon mu ne fa qaala al Abbaas ibn Mirdaas Seydina Abbaas ibn Mirdaas mi ngi gisoon ci biir xare bi defoon nañ tarjama walillaahi alhamdu wal minna mu ne yadkuru Qaarib ibn al Aswad muy tudd Qaarib ibn al Aswad xam nga janaay bee weesu <laughs> wax nañ la Qaarib ibn al Aswad moom nekk fa moom di sonal boppam quoi waaw moom mi jiite woon yoroon euh, euh, raayaay axlaaf yi ni mu def dafa jël lan dara bi la jël bi mbir mi tàngee ñu duma gaay asnada raayatahu ila shajara wa haraba huwa wa banu ammihi wa qawmihi min al ahlaaf moo tax rayuñ ci ñoom lu dul deux personnes dafa jël ndànk bi nu mu gën a gaaw wéer ko bi jeemeen garab gu fa newoon daal di daw mook doomi léegi nag Seydina Abbaas ibn Mirdaas nag <laughs> sadd aw way ci loolu waaye ak kan daw mooy ñoom daw gi ñu daw Xaarib ibn al Aswad mais dal ximaar mi nga xam xam nga dal ximaar waxoon nañ la moom dañ koo faat moom mi nga xam ne moo yoroon drapeau waa Hawazin dañ koo faat bañ koo faatee la kan jël drapeau bi mooy Usmaan ibn Abdillah ibn Rabi'a ibn al ibn Habib miñ la tuddaloon keroog imaam ibn bi ci jotaay bi weesu mu ne fa lamma qutila mooy bañ rayee wane na imaam ibn Sa'd dana woon wa kaanat raayatu raayatuhum wa kaanat raayatuhum ma'a dhil khimaar fa lamma qutila akhadhaha Uthman ibn Abdillah fa qatala biha hatta qutila dhul khimaar moomu tamit mu tuddaale ko ci way bi ak téye wa habsahu téye gi mu téye nafsahu boppam wa qawmahu ak ñoñam fexe ba ne ñoom moom buñ daw moo taxit fa lañ ko alake waaw mooy ñaari wuute na kee moom gëriyee la doon jaay muy dul xinaar mi yoroon kii bi di jaayu gëriyee ne du daw moo gaay mi ñu faat leen ñoom ñépp kantaa keneen ci xaariw na la son moom daa def le plus simple waaw et le moins teg drapeau bi daw léegi Seydina Abbaas ibn Mirdaas xam naa dañuy wax lépp mais duñu euh, bon est-ce dinañ jël lépp vers vers dañu gudd ah non quelque rek xoolalim wax mu ne dane alaa alaa man mublighun ghaylaan anni wa sawfa ixaalu yatiihi alxabiiru wa urwata innama uhdi jawaaban wa qawlan ghayra qawlikumaa yasiiru bi anna muhammadan abdan rasulun sallallahu alayhi wa sallam li rabbin laa yadillu wa laa yajuuru wajadnaahu nabiyyan mithla muusaa fa kullu fatan yuxaayiruhu maxiiru wa bi'sal amru amru banii qasiyyin bi wajjin iz tuqussimatil umuuru adaa'uu amrahum wa likulli qawmin amiirun waddawaa'iru qad taduuru faji'naa usda ghaabaatin ilayhim junuudullaahi daahiyatan tasiiru na'ummul jam'a jam'a banii qasiyyin 'alaa hanaqin nakaadu lahu natiiru wa uqsimu law humu makathuu lasirnaa ilayhim biljunuudi walam yaghuuruu fakunna usgaliyati thumma hatta abahnaaha wa aslamati nusuuru wa yawmun kaana qablu ladaa hunaynin fa aqlaca waddimaa'u bihi tamuuru minal ayyaami lam tasmac ka yawmin wa lam yasmac bihi qawmun dhukuuru qatalnaa fil ghubaari banii khutaytin calaa raayaatihaa wal khaylu zuuru walam yaku dhul ximaari ra'iisa qawmin lahum aqlun yucaaqibu aw nakiiru aqaama bihim cala sanani almanaaya waqad baanat li mubsiriha alumuuru fa aflata man najaa minhum jariidan wa qutila minhum basharun kasiiru wala yughni al-umuura axu tawaani wala al-ghalaq ad-dariiratu al-husuuru wala al-ghaliiq as-suraayiratu al-husuuru ahaanahum wa haana wa mallakuuhu umuurahum wa aflatat as-suquuru banu awfin tamiixu bihim jiyaadun uhiina laha al-fasaafisu wash-sha'iiru falawlaa qaaribun wa banu abiihi tuqussimatil mazaari'u wal qusuuru walaakinna riyaasata ummimuuhaa calaa yumnin ashaara bihil mashiiru ataa'uu qaariban wa lahum juduudun wa axlaamun ilaa cizzin tasiiru fa in yuhdaw ilal islaami yulfaw unuufa nnaasi maa samara samiiru fa in lam yuslimuu fa humu adaanun bi xarbillahi laysa lahum nasiiru kamaa xakkat banu sacdin wa xarbin bi rahdi bani gasiyata can qafiiru ka anna bani mucaawiyata bni bakrin ilal islaami daa'inatun taxuuru fa qulnaa aslimuu innaa axuukum wa qad bara'at minal ixani suduuru كأن القوم إذ جاءوا إلينا من البغضاء بعد السلم العور Allah ah lii daa bari ah su ngeen ne dafa bari affaire bi mooy ne dafa bari gis nga lii dem quatre rek laa ci bëggoon a mais mais lool la waxoon naa la nag grand poète la radiyallahu anhu al mirda al abbaas ibnu mirdaas mu ne alaa waawee alaa ana kan man alaa waawee yëgu ngeen alaa waay waay yëgu ngeen ma yëgal leen ana kan moo may jottalil Ghaylaan waaw anni ci man ñoom waa Saqif wa sawfa ixaalu yatihi alxabiru de toute façon yaakaar naa ne am naa njortoo këne xabaar bi dina ko dikkal mooy xabaar bi ñu leen def fii waay waay ña des fële ca Taif tam moo may delloo yóbbul xabaar ba ca ñoom waay ñoom ñoom ñépp waaw dinañ leen mu ne bu ko defee wa Urwata ma uhdi jawaaban wa qawlan ghayra qawlikuma yasiiru bi anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abdan rasuulun li mooy jottali leen ma Urwa waaw de toute façon yëg ño loolu lépp dina xabaar bi dina dikk ci ñoom mais ku may leen di jottali dees na leen jox réponse boo xamante ne nii ak wax joo xam ne wut na ak seen wax ji yéen Ghaylaan ak waaw jawaab boo xam ne moom c'est pas passé par ay chemins yu bari bu simple wax la bu jaar ci yoon këne yéen seen yàlla yi caaxaan yi ngeen di jaamu ak weddi gi ngeen weddi seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam yëg leen ne moom nag yëg leen ne mooy lii ngeen may jottali gaa yi bi anna muhammadan abdun rasulun sallallahu alayhi wasallam këne seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam jaamu bi yàlla la ndawam la loolu la doon bind ci lettre yi no min muhammadin abdullahi wa waaw lettre bii de mu ngi bàyyeekoo ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdullahi du jaamu allah buur yàlla wa rasulu nekk tamit jaamam noo ndawam moo ko yónni ci yéen ci alaalamin ci ñépp waaw ñépp ba ci nit ñee jinne yi duggee nag la ci ñi leneen lépp ci univers bi duggaale parce que ci alamin lañ bokk alamin en fait mooy ñi lépp loo xam ne mooy boo buur yàlla lu buur mooy buur yàlla en dehors de buur yàlla mooy mooy leneen lu existe kooku ci alamin nga bokk waaw moo tax alhamdulillahi rabbil alamin est ce que wow dañ naan mooy rabbu mooy comme la na waaye kooku lan la sax ignor ignare ignorant bu bu rabbal alamin mooy le seigneur des tribus alamin mooy les tribus arabes quoi yàllallah ya subhaanallah ayil waay waay ak ak ak silmaxan ak am na aadana allahu min min min mooy silmaxa xol yëg leen ne moom ndaw boroom la boo xam ne sànkuwul te tamit du tooñ li rabbin laa yadillu wala yajuuru mu ne wajadnaahu nabiyyan mithla muusa fa kullu fatan yuxaayiruhu maxiiru mu ne ñun nag trouvé nañ ko moom seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa ñun ñi ko gëm mithla Muusa keem sayyidina Muusa alayhi salaatu wassalaam ndax gaa yi en fait araab yi ñoom moom li ci bizarroon mooy même bu dee seen yàlla yële lañ gëm ñoom ñoom bon man nañoo ne bon juif yi daa léeg-léeg danañ d'accord que ne juif yi waaye yo am na yonent yu wàcc ci ñoom chrétiens yi que Seydina Isa am yonent la woon ak loolu mais ñoom daal ñu ngi ne mu bëgg leen a yëgal nañ ne comme que mooy dañ leen a fekk ci li nga xam ne jàpp nañ ne lii kii moom yàllaa ko yónni mu ne leen nag yëg leen ne kii it yàllaa ko yónni trouvé nañu ko mu mel ni sayyidina Muusaa mi ngeen jàpp moom ak ak risaalaam wér na yëg leen ne ki yónni kooku moo yónni kii alayhim asalaatu wassalaam fa kullu fatan yuxaayiruhu maxiiru bépp cam as cam waaw boo xam ne lañ koy jéem a tëkkaleel ci wàllu mbaax maxiiru moo lay noot moo lay gën moom aleyhi salaatu wassalaam moo koy noot waaw mu ne nag ba lii leeree wa bi'sal amru amru bani qasiyin bi wajjin id tuqsimatil umuru mu ne wa bi sa nag aka ñaaw al amru mbir ma amru bani qasiyin muy la dal waa banu qasi mooy waa saqiif waa saqiif waaw bani qasi mooy banu saqiif waa saqiif ñii di waa hawazin ay wooy aka ñaaw la leen dal bi wajjin bërëb bañ naan wajj foofale ca xunayn ab bërëb la id tuqsimat id tuqsimatil umuur ba ñuy séddale mbir ya mooy ba bu <laughs> bés ba nga xamante ne nii ca lañ leen nërmeele adaa'u amrahum wa li kulli qawmin amirun wa dawaa'iru qad taduur sànk nañ seen mbir ba jëlee seen mbir teg ko ci loxo benn booy bu am 30 wala 31 ans boo xam ne <laughs> ay mbiram nag dinañ ci ñëw après <laughs> muy Maalik ibn <laughs> bon pour gàttal dina mujj tuub <laughs> voilà dinañ ñëw ci ay mbiram boo seetloo euh, bañ commencé ba léegi daanaka euh, doo dégg ñuy wax naan saa jiit bi dangay ngay waaru kii ndax dafa mujj tuub ab saxaaba la après <laughs> moo tax <laughs> bon nam meloon avant waaw mais dina gis tamit nan la tuube moom Maalik ibn Awf kon léegi mooy jox naa la information que ne daw na fële mais Taif sax du fa faatu ndekete kon dina tuub <laughs> voilà loolu lañ naan kii nu tudd mosal affaire yaa ngay ñëw jëlal ci lii am na pour nga xam la ca tegu <laughs> léegi euh, mooy ñoo sànk seen mbir waaw njiit bu ne euh, waaye nit ñu ne am na njiit te tamit mbir yi day tourner ah waaw mbir yi wa tilkal ayyaama ad dawaa'ir mooy yi nga xam ne dañuy wër xat dëgg-dëgg taduuru day wër de mooy waa Saqiif bi ñuy door a commencer waa dañoo gañanoo ils ont remporté haut la main début bi ba jullit ñu bari daw waaye nag li ñu xamul looy moo wa dawaa'iru dëgg-dëgg xat taduuru te léeg mu tourné xat dëgg-dëgg taduuru tourné na seen kaw nag ba mu tourné nag retournement de situation fa ji'na usda ghabatin ba nga xam ne nag ci lañ ci woote Seydina boobu ba dellu si <laughs> ñu dikkal leen usdaxaabaati nekk ay gaynde yu sibi gaynde yu xiif yooyu waaw gaynde yu xiif yooyu te jàmbaare nekk seen digg màndiñ hein xiif ab proie robb bu ni ñuy sursauter ak niñ koy songe noon lañ def gaa yi waaw ñan ñoo leen ko def junuudullahi l'armée de Dieu l'armée d'Allah subhaanahu wa taala muy jullit ñi soldaar yàlla yi daaxiyatan tasiiru di dox jëm ci ñoom feeñ daaxiya mooy feeñ waaw gis ñu voilà bon léegi nag foog naa eh, pour ñu avancer parce que sinon Euh, non non foog ñu yem ah. mu ne ci ci muy waxee ba wa yawma wa wa wa yawmun kaana qabla ladaa Hunaynin fa aqla'a wa dimaa'u bihi tamuuru min al lam tasma' ka yawmin wa lam yasma' bihi qawmun dhukuuru wa yawmun kaana qabla ladaa Hunaynin bés boo xam ne nekkoon na foo fële ca Xunayn hein foofu deret ja tuuru woon na fa de <laughs> waaw mooy rey nañ leen rey gu metti mu ne nag gis nga ci xare yi am minal ayyaami ci bés yi xare yi lam tasma ka yawmin doo dégg bés bu mel ni Xunayn niñ leen def gaay walam yasma bihi qawmun dhukuru ay góor nit ñoo xam ne ay góor lañu duñu dégg bés bu mel noonu voilà waaye nag dal xa dal ximaar du ah moo hypothéqué gaayam yi de bañ faat leen moo tax mu ne walam yaku dul ximaari raisa qawmin lahum aqlun yu'aqibu aw nakiiru nga xam ngeen ne moos dul ximaar ñim jiite woon tanewu leen nekkul woon moom nekkul woon nit eh, eh, njiitu nit ñoo xam ne am nañ xel gaay amuñ xel parce que nan ngay xareek rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndaw yàlla ngay xareek moom xanaa dangaa fuu moo tax mu ne gaa yi moom jiitewul woon nekkul woon jiitu nit ñoo xam ne dañoo am xelaa ah. yoo xam ne dinañ mën a ñëw ci ay décision wala ay kiiwam di ko remettre en cause wala di ko xelal naan di we di nangoo ne non on refuse ça wala bon di bañ yenn yi muy def waaw mu ne moo tax it aqaama bihim ala sananil manaya waqat baanat li mubsiriha al umuuru ba leen rek <laughs> moo leen teg taxawal leen ci ci ci ci ci ci yoonu dee ni dee di def rek voilà mooy boo fi kiiwee jël euh, euh, euh, sabab yi yi tax nga dee yépp nga def ko mais ca ngay jaar waay ca ngay dee moo leen moo mais mais mais mais mais faut moo leen teg ci yoonu dee te moo taxit gaay xam ba mbir xam nañu nam demee voilà euh, léegi kanta xaarin moom nee na dafa daw quoi moo tax mu ne gaa yi de ah comme que daw nañ nag fa in yuhu daw ilal islaami yul faw unufan naasi ma samara samiru waaw mu ne kantaa mooy dul xibaar moom dafa teg gaay ci yoonu dee moo tax it gis nañ mu ne kantaa xaarib moom moom moom dafa daw gaayam yi topp ko mu ne waaw looloo tax ñoom nag bu leen buur yàlla daldee bi ci lislaam ah, kon de dinañ daje dinañ mujj te dinañ mujj nekk ñoo xam ne unufan naasi ñooy nekk sangu nit ñi waaw feek euh, fekk waxtaankatu guddi yi hmm? fekk am na ñuy waxtaan guddi mu ngi xew ñoom ñooy nekk ñi nga xam ne ñooy sangu nit ñi maa samara samiru voilà fekk lool mu ngi xew mooy lislaama leen yëkkati bi moo leen mën a li leen di yëkkati comme le Seydina Omar ibn al-Khattab waxoon laqad a'azzana Allahu bi hadha ad-din talabna al bi ghayri hadha ad la adallana Allah Allah Allah Allah Allah Seydina mu ne buur yàlla keroog ubbi Jérusalem du la waxoon waxoon ko seydina abu ubayda amir ibn al jarrah radiyallahu taala buur yàlla de daf ñoo teral yëkkati ñu jaare ko ci diine ji ru'atu sha lañu nekkoon no ay sàmmkatu géléem ak ay géléem ak xar lañoon buur yàlla soppi suñu nekkin soppi ñu fa asbaxnaa mooy jullit ñi ñépp fa asbaxu ru'aatal umami wa ñu mujj di jiite réew yi ak nit ñi ci kaw suuf mu ne bu ñu ko fi bàyyee nag di utub teddaangeeg ak teraanga feneen aku kawe buur yàlla dañuy dañ dañ dañ no dañuy kii nu tudd adal la naa dañuy dañuy wàcce toroxal ñu lañuy def waaw loolu rekk mooy problème bi nga xam ne moo ne kur ci réewu jullit ñépp nag waaw problème bi yépp jarul jarul discussion bu bareek woo les experts ma ne experts yi lii la nit nag boo muusee waroo toog nag ñu lay nax lii mooy li xew lii moo ñu dal foog ne mën nañoo doxal suñu àddina en dehors de l'islam suñu àddina dina jag en dehors de l'islam nga gis gaa yi ni ñuy dawe l'islam te nee nañ Muhammad lañ tudd Seydina Ibrahim Seydina Ibrahim Seydina Yusuf tur yu neex yooyu walla iyaadu billaah ah kon noonu la demee léegi kon nag bi gaa yi dawee kon imaam ibn isxaaq rahmatullah waxoon na ñenn ñi dañoo daw dem fan atawu taaifa biñ leen gañee ànd ak na ibn awf mi leen jiite woon wa askara ba'duhum bi awtaas ñenn ñi taxaw awtaas wa tawajjaha ba'duhum nahwa la ñenn ñu dem naxla walam yakun fii man nax tawajjaha nahwa naxwa illaa banul xiira comme niñ ko gisoon waa banul xiira mu ne am ay fas ci fasu yonent ki alayhi salaatu salaam topp leen fi wa tabi'at man salaka fii naxla min an-naas ñi demoon naxla walam tattabi' man salaka thanaaya ñi jëloon yoonu montagne yi moom ñooñ kenn topp leen mooy dañoo mujj euh, soldaari Hawazin yi tasaaroo fi nga xam ne mooy fii ma fii maydaanil ma'raka ka tafarruqi ka tafarruqil Jurdaan waaw ñu tasaaroo ci ci terrain de guerre bi mais comme mooy gis nga janax janax wala kaña bu bu bu bu ñu tënee seen kii rek génn ni ñuy tiitanoon di nga xam ne amatul direction sauf kii peu loolu la woon mu ne ah. moom imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aley mu ne fa adraka rabiicatu bn rufaya ibn uhbaan assulami ibna wa kaana yuqaalu lahu ibnu daxinna wa hiya ummuhu fa galabat ala ismihi wa yuqaalu ibnu ladia fiima qaala ibnu hisham imaam ibnu isxaaq mu ne nag bi liy xewee tasaaroo ña demoon nax la kon ñoom lañ topp mu ne biñ leen toppee muy fasu jullit ñi yu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu daldi jàpp mu daldi dab ku ñu naan Rabi'a ibn Rufay' ibn Uhban as-Sunami daldi dab kan eh, ki nga xam ne mooy moom nen nañ ko doon woowe dañ ko doon woowe ibn Daghina na nag yaayam moo tuddoon noonu moo mujj daal di noot ci turam am na ñu ne nag ibn Lazi'a comme imaam ibn Hisham saxaaba bii ma suñu koo gis de saxaaba bii ma koo gis bu tudd Rabi'a ibn Rufay'a ma suñu koo gis euh, kon dañuy def tarjamaam gisaale li xew fii keroog selon imaam ibn isxaaq ci ñu topp nax la mu doon rabiatu ibn rufaya ibn saalabata ibn dubaya ibn rabiata ibn yarbu ibn sammaal ibn awf ibn ilqays ibn buhtha ibn suleyma sulami loolu la imaam alxaafiz ibn xajar noonu la ko tuddee tudd ay maamam ba ci Sulaym mi nga xam ne mooy chefu clan boobu chefu tribu bi ci al isaaba mu ne Rabi'a ibnu Rufay'a Rabi'a lu tuddoon di doomu ku ñuy wax Rufay'a Rufay'a boobu di doomu ku ñuy wax Sa'laba Sa'laba bi di doomi kan Dubay'a Dubay'a boobu di doomi Rabi'a Rabi'a boobu di doomi Yarbu' Yarbu' di doomi Sammaal Sammaal di doomi Awf Awf di doomi Imri'il Qays moom ne muy muy doomu Buhtha Buhtha moom nag mooy doomu Sulaym ci tribu bi mu bokk moo tax ñu naan ko as waxoon nañ la ko bokk ci waa Banu Sulaym as-Sulami lañ ko wax waa Banu Salima kenn du ko wax Sulami déedéet comme ñoom Seydina Jaabir ibn Abdillah ñooñ assa ngay wax assa la mi kii nag as-Sulay eh, as-Sulami as-Sulami eh, noon la imaam al-Hafiz la ko kii bu dee imaam eh, Ibn Ishaq bu dee imaam Ibn Ishaq ci siiratu Ibn Hisham foofu moom ni mu ko tudde dane fa adraka rabia ibn rufaya ibn uhban ibn thalaba ibn rabia ibn yarbu ibn sammal ibn awf ibn al mooy dubaya place u moom indiwul dubaya gis nga imaam alxaafis dane rabia ibn rufaya ibn thalaba ibn rabia moom nag seen diggante imaam ibn isxaaq loolu kanta imaam alxaafis entre rufaya Sa'laba dafa ak entre Sa'laba ak Rabi'a beneen bi dafa def bu bayan ah, moom kon imaam Ibn Ishaq nee na dañ ko doon woo Ibn Daghinna wala Dughunna te loolu turu yaayam la woon dafa noot ci moom ñu koy wax doomu mooy dafa am ñoo xam ne dañ leen di dàkkantalal seen yaay comme am na ci boroom xam-xamu xadiis ku siiw indice sëriñu imaam Shaafi'i la woon rahmatullah alayhi comme Seydina Ismaayil yonent alayhi salaatu wa salaam doomi kan Seydina Ibrahim noonu la tudd Ismaayil ibn Ibrahim mais sauf que moom dañ ko Ismaayil ibn Ulayya ndax yaayam yaayam lañ ko doon dàkkantale loolu nag neexu ko woon waxoon nañ la moo taxoon imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi comme que sëriñam bi lool neexu ko mooy ñu koy dàkkantale yaayam te parce que en général ñi ñi ñuy dàkkantal seen yaay en général bon bu dee ci wàllu <laughs> mooy koo xam ne xamuñ ko ko jur mais léeg-léeg dinañ tuddee ñoo xam ne di leen dekka di leen dàkkantal seen yaay parce que parce que moom daa daa nekk koo xam ne ku ràññeeku la comme yaayam dafa ràññeeku woon ci xam-xam ba tax ñu koy kiiwe noonu en tout cas moom neexu ko woon looloo tax imaam Shafi'i moom doonul woon nangoo tudd turam waaw danaan xaddathanii wala xaddathanaa Ismaa'il ibn Ibrahim alladhi yuqaalu lahu Ibn Ulayya moom mi nga xam ne moom lañ naan Ibn Ulayya voilà ndax loolu des fois il le faut tamit mooy du ne sëriñ bi bëgg ko kese mooy ne bu dee ne il faut noonu lañ ko mën a melale ngir ñu xam kan la buñ ne Ismaa'il ibn Ibrahim kenn du ko xam waaw alors que buñ ne ibn buñ ne moo bon mooy ki ñu naan ibn Ulayya bu boobaa ñépp xam ko mooy ci yooyu euh, même bu dee bañ na ko dee moo taxit mu doon jël précaution yooyu ci sàmm waaw loolu nag imaginer ñun moom ci fi caaxaan yi lañuy ne nga gis nit koo xamante ne ni bëggul ñu koy woowe loo xam ne kat rafetul muy bañ mais daa mel ni bañ yégee ne bëggu ko moo tax léegi ñu koy woowe tout temps loolu nag du diine du du doxalinu euh, Euh, l'islam wala tanabazu bil alqaab ñun moom ay alqaab ay sobriquet sax la ñuy joxante nit ki bu ko bëggul ñu commencé nag mu law ñu koy wooweeti euh, moom mii di euh, kon Rabi'a ibn Rufay'a kon imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ci nettali ghazwatu Hunayn wala Hawaazin nee na keroog bi nga xam ne ci lañu nërmeel mushrikuuna yi bañu muy yéeféru xawaa yéeféru Hawazin yi biñ leen nërmalee nga xam ne ñenn ñi mu ne ñenn ñi dañoo diviser wu en quatre sax wala bu la neexee mooy bon nañ wax ñi dundul ndax ñenn ñi faat nañ leen nee na soixante-dix yu te gisoon nañ kene soixante-dix yooyu loolu dëgër la kene faat nañ ci waa Hunayn keroog waa Hawazin soixante-dix personnes ñenn ñi daal di daw dem Taif ñenn ñi ànd ak seen njiit di Maalik ibn Awf an-Nasri mi leen jiite woon ñeneen ñi daal daw dem aw Awtaas ñeneen ñi dem Naxla ñenn ñi moom faat nañ leen sur place soixante-dix yi ñu doon wax cinq ñu def leen prisonnier ñeneen ñi ñoo 70 lañ faat am ñu ñu def prisonnier jàppale seen seen alal jañ fa yoroon imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi kon nee na xaylu rasulillah fasu yonent bi alayhi salaam daal di topp ah ñi nga xam ne wa tabi'at xaylu rasulillahi sallallahu alayhi wa man salaka fi naxla min an-naas ñi dawoon jaar naxla fasu yonent bi alayhi salaam topp leen waaw kantaa ñi demoon aw Awtaas ak ñi dem Taif ñooñu ginnaaw gi dinañ gis ñoom nan lañ mujje en tout cas mu ne ñu topp leen biñ leen toppee nag muy xare bi gaa yi dañoo daw ñi doon daw te ndax la waxoon nañ la fi mu féete waxoon nañ la ne so mooy yonent mi alayhi keroog ba mu jógee Taif ba mu jógee Taif foofu fële la euh, ko jinne yi fekkoon muy jàng alxuraan ñu koy déglu fekk mu ànd ak Seydina Zayd ibn Haarisa ba demee waa Taif boole kook dof yeeg xale yeeg ñi warul ñu ñu koy xaañi xeer waaw wa kaana id zaaka ma Zayd ibn Haarisatin mooy foofale boroom xilaas di wax radiyallahu taala anhu wa ardaa ña dawoon nag jaar bërëb boobale ñoom la fasu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci saxaaba yi keroog Xunayn topp mu ne fa adraka Rabi'atu ibn Rufay' ibn Uhban ibn Tha'laba ibn Rabi'a ibn Yarbu' ibn Sammal ibn Awf ibn Nimri al wa kaana yuqaalu lahu mu moom mu daal di dab kan mooy mu daal di moom bokkoon na kon ci fas yooyu toppoon noonu mu daal di dab Durayd ibn Simma muy góor gi du Durayd ibn Simma nekkoon magum Banu Jusham te fekke woon xareb Hunayn nga xam ne dafa demoon mag la moo xam ne dafa demoon ba silmaxa mënatula déplacé wu lu dul ñu koy déplacé ñu tegoon ko ci benn shijaar boo xam ne mook hawdaj li leen wutale mooy shijaar bu am toiture genre voiture la bu muy dugg ñu ko dugal teg ko ci fas wi walla gëléem gi mu nekk foofu mais bu dee sijaar du am toiture mooy kaw gi dara du fi mu daal di dab góor goo gële te doon waxtaan ak Maalik ibn Awf bam naan ko waaye ana waa Kaab ak waa Kilaab mu naan ko ñoom ñëwum keroog bañ ñëwee ba Xunayn mu daal di dégg bañ escalier jóge Hawazin jóge Taif ñuy dox ba aw Awtaas ñu def escale mu dégg ndeewu xar yeeg ñuuxu mbaam yeeg ak li nga xamante ne mooy jooyu liir xale yi mu ne lu xew mais lan li may dégg fu mu jógee ñu ne ma ñu ne ko ah Malik ibn Awf mi ñu jiite de moo wax ñu indi ñii ñépp moom mii le chef de l'armée mu ne amanu anamu ñu ne mu ngi ne yow mu ne woowal leen ma ñu woo ko mu ñëw di wax ak moom Malik na Awf an-Nasri daal di leen menacer de mort waaw mu ragal ne góor gi du rëy xalaatam yi muy wax dina tax benn waa arme bi ne ah li du rëy di wax dëgg la ndax waxoon na ne ak a neexoon ngeen def ni waa Kaab ak te bokk ci yéen waa Hawazin nekk ay clan ci waa Hawazin def mooy bañ a fekk xare bi waaw en plus nga indi mba mbooloo mi yépp Maalik naan ko ay c'est que ba ma leen indi parce que ku. combattant bu ne damay jël say doom ak sa alal ak yépp teg ko sa ginnaaw booy xeex nga xam ne doo daw ngay défendre nga leen di défendre ndax xam nga ne bu ñu la faatee dañ lay jéggi dem ci sa sa doom yi fi nekk sa soxna yeeg sa alal yi daal di daal di leen jël. mu ne ko yow sàmmkatu ra'i da'n nga wallah waaw ne ko yow sàmmkatu xar gàtt dëgg nga wat naa ko ci yàlla ana. lan moo mën a koo xam ne dañ koo dañ koo defe koo xam ne dañ koo gañe ci xare mu daw gis dee di daw lool lan moo ko kan moo ko mën a téye góor googu nag di góor gi du rëy de moom la Rabi'a ibn Rufay' ibn Uhban daal di dab selon riwaay imaam ibn Ishaq bi rahmatullah alayhi fekk mu ngi woon ci foofu ñu la wax sijaar googu nga xam ne am mbaar la genre voiture le mais bon pas comme ni ñuy takke voiture yi mais am mbaar la mu ñuy teg ci kaw dabba gi gëléem gi bu ko defee ñu koy yóbbu di ko wommat mu daldi jël mu ñëw mu ne fa axada seydina Rabi'a daldi jël lan mu ne fa axada euh, bi lijaami voilà fa axada bi xitaami jamalihi wa axada bi xitaami jamalihi wa huwa yadhunnu annahu imra'a mu daal di jàpp ci ngalaab gi waaw ngalaabu euh, euh, géléem gi te moom dafa yaakaaroon ni jigéen la ndax en général jigéen ñi la ñuy defal lool comme niñ gisoon bi ñuy gis ghazwatul Muraysiya sayyidatu Aisha radiyallahu anha ci lu mel noonu la woon waaw nga xam ne boobu mu boobu sauf que bële li ñu doon yëkkati la waaw mais bii ci dabba lañ koy teg nit ñi mooy yooyu en général jigéen ñi lañ fi teg moom mu yaakaar ne jigéen a ni ci biir mu ne wa ndax fa ida bi rajul bi mu xoolee ci biir gis ne ak góor a fa ne fa anaaxa mu yësal mu daal yësal li nga xamante ne mooy góor li nga xam ne fa anaaxa bihi mu goor li nga xam ne mooy kii bi gëléem gi daal di koy yësal fa ida shaykhun kabir mu gis paa bu mage waay màgget moo xam ne daanaka xaw naa tongorong mu ne wa ida huwa durayd ibn simma wala ya'rifuhu al-ghulam fekk moom durayd ibn simma la te rabi'a xamu ko al-ghulam fii mooy tekkiwul xale bi mooy jeune bi voilà <laughs> mooy moom xamul kii mu ngi koy dóor a gis mu ne ko fa du lahu Durayd maada turidu ni maada turidu bi Durayd ne ko ana lan nga ma bëggal yow mu ne ko qaala aqtulu ko xanaa faat la mu ne ko wa man anta yow la kan yow la kan ba ñëw naan ma danga maa bëgg a faat ha yow yaay kan mu ne ko nag man la Rabi'a ibn Rufay'a wax ko ni mu tudd ndeke góor gi du rëy di da koo xam dafa xam yaayam waaw mu ne ko ak a yées li nga xamante ne nii moom la la sa yaay teg li la sa yaay ni la ni ni eh, li nga xam ne ci kaw lool la la sa yaay teg hein comme que ndax bi mu ko waxee loolu daf ko wax ne ko man la Rabi'a rek summa darabahu bi say fi rek dóor ko jaasi ji mais falam yughni shay'an jaruñul dara mooy da koo moy mu ne ko yées na li nga xam ne moom la la sa yaay teg ne ko jëlal jaasi ji décrire ko daal ne ko boo ma bëggee faat nii nga may faati bi nga xam ne nag ci la koy kii mu ne ko nag ida atayta ummaka fa axbirha annaka qatalta durayd ibn simm fa rubba wallahi yawmin qad mana'tu fiihi nisaak mu ne ko boo demee mu ne ko boo demee na nga wax sa yaay yow Rabi'a yëgalal sa yaay ne ko yow yaa faat faat nga tey góor gu ñu naan duray dem na simma waxal lool sa yaay jottalil ma ko lool ay waay bariwaana te waat naa ko ci yàlla lu ma protéger jigéen ñi bokk sa ñoñ mooy yow sa yaay ñoom lu ma leen xettali yàgg naa leen a xettali imaam ibn Isxaaq mu ne fa ban banu Sulaym anna Rabi'a lamma darabahu fa waqa'a takashafa mu ne waa Banu Sulaym nag nee nañ Rabi'a ba mu dóoree eh, eh, comme ni ko Duray di expliquer ne ko boo ma bëggee faat ni ngay def procédure bi ngay jaar dóora ko nii ak nangam ak nàngam mu def loolu eh, mu daldi mooy dafa wuññeeku mu daldi gis mais pooc yeeg ak biir bi mais mu ngi mel ni ñagas tellement li nga xam ne noonu la ne woon jàmbaar ba newee jeune ak war bu mu doon war fas yee gëléem ci tooli xare moom du rëy waaw mu ne nag fa lamma ila ummihi axbaraha bi qatle bi qatlihi iya fa qaalat ama wallahi laqad antaqa ummahatin laka thalatha mu ne ko nag wax na dëgg de mu ñëw dellu bam delloo mu Rabi'a ci yaayam mu daal koy xabaar xabaar bi ne ko tey am na ko xare bi ñu jóge de am na góor gu ma fa faat benn mag màgget mu ne ma mu ne ma boo demee yëgalal mu ne ma boo demee yëgalal sa yaay ne ko yow yaay ki nga xam ne yaa faat Durayd ibnu simma waaw yaayam nag ne ko nag après mu nettali ko la fa xew quoi ak la ko góor gi wax ak li nga xam ne moom la ko góor gi wax mu ne ko amaa wallahi yaay ji ne ko hm, amaa waat naa ci yàlla ne laqad dëgg-dëgg ataqa ummahatin laka thalatha goreel na ñett ci sa ci sa ci sa yaay yi goreel na leen moom moo ma nga la nga faat muy duroyit eh, lii la imaam ibn Isaaq daal di solo lii imaam ibn Isaaq eh, waaye càllale imaam ibn Isaaq daal di wul wér te xadiis bi te xadiis bii nii ci boppam imaam ibn Hisham non imaam al al Bayhaqi imaam al Bayhaqi soloo na ko ci Dalaa'il an-Nubuwwa na ko noonu imaam at-Tabarani indi ko ci taarixam indi na ko ci taarixam ah waaye en fait wax gi imaam ibn Ishaq nettali fii du mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha nga ne ma lu tax ma ne la premièrement càllaleen bi qad zakarahu ibn isxaaq bila sanadin imaam ibn isxaaq dafa ñëw nettali ko bila sanad sans càllale këne Durayd ibn Simma fi ñu ko faate mooy bi ñu bi ñu toppee bi xare bi bi ñu boomee waa Hunayn waa Hawazin ñenn ñi daw Naxla ñeneen ñi daw Taif ñeneen ñi daw Awtaas ñii dem Naxla foofule fa lañ faate fa te fasu yonent bi saa saam topp leen fa faate góor gi du rëy loolu noonu laa ne laysa bi sahih ndax premièrement càllale gi deuxièmement imaam alxaafiz rahmatullah alayhi ibn Hajar day tudd ci li nga xam ne mooy day tudd ci li nga xamante ni mooy al fath muy Fathul Baari mu ne a warawal bazaar fii musnadi anas bi isnaadin xasan maa yushciru bi ann qaatila durayd bn simma huwa zubayr bn al-awaam kantaa imaam al alxaafiz bn xajar raxmatullah aleyhi kon ci fatxul baari dane warawal bazaar mu ne soloona al bazaar di abu bakr al bazaar rahmatullahi alayhi fii musnadi anas ci musnadu seydina anas ibn malik radiyallahu taala anhu mu ne bi isnaadin xasan ci sanad boo xamante ne bu xasan la mooy bu baax la boo xam ne maa yushuru boo xam ne day wane di yëgle ne mel ni daal en tout cas li muy wane daal mooy ne ki faat ki nga xam ne moo faat Durayd du Rabi' ibn Rufay' waaye seydina zubayr ibn al-awwaam la radiyallahu taala anhu wa arda ne walafdu ta expression yi imaam al-Bazzaar solo ci seydina anas ci musnadu seydina anas mu ngi ni dane lam man hazama al-mushrikuun in haaza Durayd ibn Simma fi sitta mi'ati nafs ala akimma fa qaal xalluuhum lii fa xalluuhum mu ne keroog bi nga xam ne Hawaazin Hunayn ci lañu boome ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi du Durayd ibn Simma fi sitta mi'ati nafs mu ne Durayd ibn Simma dañoo dafa retiré dañoo ndaw làqu fi nga xam ne ci benn aw tund bu xaw a kawe léegi ànd faak 600 personnes mu ne leen nag saa buñ gisee ay nit ñuy ñëw mooy fi ñu newoon dafa xaw a kawe ñu gis jullit ñi dañ waxoon nañ dañ leen a topp ah xalluhum lii buñ ku ñu gis rek mu ne leen puus leen ngeen xajal ma ma xool ma xool leen koo kooku di ñëw ñooy ñan mooy bu ñu gisee fas yuy ñëw mel ni seen direction lañ jëm si comme que dañoo yéeg fii ngir rëcc fa qaala bu xoolee fa xalluhum la fa xalluhum fa qaal buñ puusee gaa yi newal puus mu xool ne ah hadi qudaa wala ba'sa aleykum summa ra'aw katibatan mithla dhalika fa qaala hadi sulaym summa ra'aw farisan wahda fa qaala xalluuhu lii bi ñu puusee mu xool ne ah ñii de qudaa la wala ba'sa aleykum amul benn problème waaw ñii mu qudaa moom problème man da jóge ci ñoom quoi mu ne summa ra'aw ba ñu gisaat beneen contingent misla zalika bu mel ni biñ romb sànq mu waxaat lu mel noonu ne haadihi Sulaym ñii moom Sulaym la mooy waa kër ñan Seydina al Abbaas ibn Mirdaas borom Shi'r bi léegi mu ne ah haadihi Sulaym ñii ñoom ko summa ra'aw faarisan wahda ginnaaw gi bi ñooñ rombee mu gis benn chevalier moom képp war di rëppëtal di ut ci côté yooyu fa qaala mu ne xalluuhu lii puus leen ma xool fa qaalu ñu xool ne ko ah mu'tajirun bi amaamatin sawda ñu ne ko kii di ñëw de dafa dafa dafa kaalawoo li nga xam ne ab amaama bu mu ci bopp bi mu takke bopp bi muur bopp bi dafa kaalawu ci kaala goo xam ne gu ñuul la fa qaala hada zubayr ibn al-awwaam wa huwa qaatilukum wa muxrijukum min makaanikum hada mu ne leen nag danger baa ngoog hada ndax kii az-Zubayr al-Awwam kii mooy az-Zubayr al-Awwam de muy mbokk Seydina Xadiija bintu Xuwaylid radiyallahu taala anil jamii mu ne leen nag wa huwa qaatilukum kii nag moo leen di fekk fii même bu dee six cents lañu moom moom ak ñiy topp ci gannaawam ñiy topp ca gannaawam kii mooy ki nga xam ne nag moo ñuy songu mooy na faltafata zubayru fara'ahum fa qaala alaama haa'ulaa'i haahuna fa madaa ilayhim fa tabi'ahu jamaa'atun fa qataluu minhum fa hazza ra'sa durayd ibn sinma fa ja'alahu bayna yadayhi mu ne nag mel ni da leen a dégg mu gestu ne waaw ñii lu ñuy def fii ci kaw mu rëppatal uti uti leen mbooloo mu bari ci fasu julli ñi topp ko ñu dem xareeg gaa yi nekk foofu xareeg ñoom ba ni nga xam ne lañuy faate ci ñoom trois cents mu dog li nga xam ne mooy mooy bopp Durayd bi daal koy teg ci kanamam loolu la ci daal di solo muy moom la imaam al-Bazzar Euh, moo tax imaam alxaafis ne lii nag day wane ne kon lii en tout cas li muy yëgle ci biti dangay da ngay ciy gise ne peut ki ko faat mooy ki nga xam ne mooy az-Zubayr ibn al-Awwam Durayd ibn Simm euh, waaye waaye <laughs> mooy jàppal wax bi am na beneen wax ba léegi kan moo faat Durayb xoola imaam yi buxaari rahmatullah yi dafa solo ci baabu ghazaati Awtaas baabu buntu ghazaati xareb Awtaas Awtaas xam nga sànk wax nañ la ne ñenn ñi imaam Ibn Sa'd nee na dañoo daw ci waa Hunayn bañ leen gañe waa Hawaazin ñenn ñi ñoo dem Naxla nee na foofu fa la kan ne woon Durayd ibn Simma ak 600 personnes ñeneen ñi yarhamukallah ñeneen ñi daal di daw dem fan Awtaas ñeneen ñi daw daal di dem Taïf don le chef de guerre le commandant di Malik ibn Awf an-Nasri léegi nag ci bunt bi imaam al-Bukhari def ci kitaabul Maghazi rahmatullahi alayhi ci baabu ghazaati Awtaas foofu nag dafa wax leneen ne foofule fa lañu faate ki nga xam ne mooy Durayd voilà ibnu Simma Euh, léegi léegi euh, lool moo tax loolu moo tax euh, am na beneen wax bu imaam alxaafiz ibn xajar wax mais cette fois-ci ci al isaaba mu ne wa fi xadiisi abi muusa al ash'ari inda muslim mu ne am na ci xadiisu Seydina eh, imaam Abu Muusa al-Ash'ari bi nga xam ne radiyallahu anhu mu ngi ci saxiixu imaamu Muslim annahu alladhi qatala Durayd ibn Simma ba'da an qatala Durayd ammahu Abaa Aamir al-Ash'ari mu ne moom mooy ki nga xam ne moo faat ah Durayd ibnu simma moom seydna abu muusa al ashari ginnaaw bi nga xam ne ci la durayd ibnu simma daal di faate mbokkam moom di abu amir al ashari nekkoon mbokk seydna abu muusa al ashari te loolu dinañ ko gis ci ghazwatu awtaas juste après lii nii mooy parce que loolu moo tax boroom xam-xam yi naan xunayn ñenn ñi ne xunayn ak awtaas benn la parce que xare bi xunayn la bërëb buñ naan xunayn la am léegi bi biñ leen gañee waa Hunayn ni ñenn ñi déplacé wu dem Awtaas ñenn ñi dem Naxla ñenn ñi dem Taayif poursuite yooyu nag yeneen tubaab yi sax doon leen fa fekk ak saxaabaam yi loolu bërëb yooyu la ñuy tuddewaat yeneen xare muy ghazwatu Awtaas léegi nag Seydina Abu Musa al-Ash'ari yoo xam ne foofu ci Sahih Imam Muslim mu ne moom moo faat du di ginnaaw bi nga xam ne ci la Durayd faat kan Abu Amir al-Ash'ari mbokkam bi moom imaam Abi Musa al-Ash'ari Euh, waaye imaam alxaafiz ibn xajar mu ne lakin dakara ibnu isxaaq anna alladi qatalahu abu muusa huwa salamatu bnu durayd bnu simma mu ne waaye ki nga xam ne mooy imaam muhammad ibn isxaaq rahmatullah alayhi dane ki nga xam ne moom la imaam abu muusa al ashari faat c'est pas durayd mais c'est le fils de durayd doomu durayd la faat muy salaama nekkoon doomu durayd ibnu imaam alxaafis ibnu xajar nag mu ne wa hada ashbah lii mooy li gën a niroog li nga xam ne mooy li jub que ne moom la faat pas duray di ci boppam ne doomam di salama waaw waaye mooy euh, euh, après nag sauf que teg moo problématique <laughs> da mu ne fa inna Durayd ibn Simma idh dhaka lam yakun mimman qatala li kibari sinni mu ne ndax mooy li li lan lan la lan la layele ne lii mooy li gën a niru ne mooy li imam Ibn Ishaq wax euh, que lii moo gën a niru que ne pas salama moom ki mu rey Seydina Abu Musa al-Ash'ari du Durayd mais doomu du mais muy salama ndax mu ne Durayd nekkul woon koo xam ne jamono yooyu kuy xare la ndax mage gum mage woon mais loolu dañ naan riwaaye imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi dafa leer foofu Seydina kii dane ah Abu Muusa al-Ash'ari bi mu naan lamma faragha nabi sallallahu alayhi wa sallam min Hunayn ba'atha Abaa Aamir ala jayshin ila Awtaas fa laqiya Durayd ibn Simma fa qutila Durayd wa hazama Allahu ashaabahu loolu kay leer mooy ne mu ne te loolu mu ngi ci baabu ghazaati Awtaas ci saxiix imaamul Buxaari rahmatullah aleyhi te pourtant imaam al-Xaafis bi muy shara euh, ci Fathul Baari xare bi deful sax allusion que du rëy du moom amaana du moom lañ faat fii parce que moom dafa mage woon donc foofu da ne bi ñu paree Hunayn foofu ñi woon dem Awtaas yonent mi alayhi salaam dafaa yónni saxaaba buñ naan Aba Amir al-Ash'ari ak ab arme mu dem dajeeg Durayd ibn Simma fa qutila lañu faat du Durayd ba pare buur yàlla boom ñi nga xamante ni ñooy ñi mu àndaloon kon kay léegi leer na ne kon affaire bi lan la hmm? kon leer na nàññ que ne kon Durayd dañ koo faat bien sûr dañ koo faat sauf que nag wax ci mooy anakan moo ko faat dañ naan léegi kon gis nañ wax yi am na benn wax muy waxu imaam Ibn Hishaam te imaam Ibn Hishaam it loolu la dëgëral këne ki ko faat mooy mooy kan ki faat euh, euh, euh, Durayd ibn Simma mooy Rabi'a ibn Rufay'a as-Sulami radiyallahu wax nañ la loolu moom càllale maa dëgërul te wax jooju sax dëgërul mu am beneen wax mais yëpp ay riwaaya la muy bu sanadu euh, bu mus bu musnad nekk ci musnadu imaam Abu Bakr al-Bazzaar rahmatullah alayhi ci sanad boo xam ne qad xassanahu al-Haafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi imaam al-Haafiz daal dina koy dëgëral ci Fathul Baari yarhamukallah daal dina koy dëgëral léegi. Euh, euh, foofu mu ne foofu li muy wane daa mel ni daal li muy li muy li muy yëgal nit ñi daal daa mel ni Seydina Zubayr moo ko faat léegi mu am ci riwaaye imaam Ibn Ishaq eh, imaam eh, Kële en tout cas eh, ci saxiix imaamul Buxaari non saxiixu imaam Muslim këne imaam Abu Muusa al-Ash'ari moo ko faat ginnaaw bi mu faatee moom Durayd Aba Aba Amir. waaye dernier wax bi en fait que ne Seydina Abu Musa al yi moo ko faat lool ci boppam dinañ gis ne du moom du Durayd parce que Durayd ci boppam manul woon a xeex comme l'imam al-Hafiz wax waaye que ne moom c'est problème bi foofu fi mu nekk mooy que ne moom moo faat kan Durayd moo faat Abu Amir non non te Abu Amir moo jiitoon armée bi comme niñ koy gisee ci ghazwatu Awtas mooy Durayd moom fi mu ne woon manul woon sax di di. moom fi mu ne woon boo moo tax gisoo sànq fële ñu ne la sijaar bi ci kaw rek mooy am toiture kooku manu faat nit te tamit dafa mage woon ba dañ koy déplacer te dinañ gis Abu Amir niñ koy faati ak lan la doon def moom mi jiite woon mbir mi mooy kon duray du du duray du moo mën a faat ko amaana njuumte la ci yenn ruwaat yi wala bokk ci ñiy nettali comme ñu tëb salama bi comme lii li mu wax ne loolu la imaam Ibn Sa'd wax te wa hada ashba léegi nga ne ma léegi kon nan la ñuy boolee fële eh, te gis nañ ne mbir mi bu dee ne eh, riwaay imaam alxaafizul eh, Buxaari rahmatullah aleyhi amirul mu'miniina fil xadiis rahmatullah aleyhi da gis ne kon du sax du du nax la lañ ko faate ah comme li imaam ibn Sa'd waxoon wax naa la càllale boobu wérul waaw loolu moom wérul càllal imaam al Bazzaar bi rahmatullah alayhi gis nga moom dane rek biñ boomee gaa yi Hunayna biñ leen gañee moom dañoo daw yéeg ci benn tund mais dañ naan la léegi ñun niñ koy boolee dañ naan gis nga nettali ab Sayyidna al Bazzaar bi xam nga bi sanadin xasanahul al Haafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi dane bu baax la mooy dañu naan affaire bi lenn la lenn la mooy këne li imaam al-Bazzaar wax loolu noonu la demee noonu la demee mooy Durayd ibn Simma amaana az-Zubayr ibn al-Awwam ko faat sauf que mbir mi xewewuloon nax la waaye ci xare aw Awtaas la xewe mooy lan këne Seydina Zubayr ibn al dafa bokkoon ci armée bi yonent mi alayhi salaatu salaam yónni Awtaas imrati Abu Aamir ashari foofa nag ca la Seydina Zubayr ibn al bi ñuy song foofu noonu fu kawe foofu gaa yi ne woon ñu faat ci ñu bari foofa lañ faataale ki nga xam ne mooy Burayd ibn Simma waaw ndax riwaay imaam al-Bukhari yi bi rahmatullahi alayhi waxul ko faat dane rek bi ñu dajee fa qutila Burayd waaw ñu faat Burayd waxul kan la mais insha li gën a dëgër mooy ne li nga xam ne moo ko faat mooy Seydina Zubayr xawaari rasulillah sallallahu alayhi wa kene kooku la voilà incha loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër incha imaam kële moom imaam ibn Hisham moom <coughs> imaam ibn moom dafa dolli sax ci mbir yi mu ne amaana am na am nañu ne nee nañu waaw moom bi siirati tamrid la ko waxe ne sax am nañu ne Abdullah ibn euh, Qani' wala Qunay mooy ki nga xam ne mooy ki faat du Durayd waaye loolu noonu wérul euh, imaam Ibn Hisham mooy ko wax bi sighati tamrid ne nee nañu li dëgër insha allah mooy lii que ne que moom sax ci ñi demoon Awtaas la bokk paa ñi dawoon nax la waaye bërëb yooyu yëpp dañoo jege waaw Awtaas ndax waa waa Hawazin rek bi ñuy ñëw dañoo def escale Awtas bi ñu jógee Taif di ñëw Hunayn dañoo def escale ta euh, Awtas daal di continuer ba Hunayn moo tax sorewuñu kon loolu lañ am ci tarjamaay Seydina Rabi'a ibn Rufaya ibn Uhban ibn Thalaba al-Sulami radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa léegi nag ci jotaay bii di ñëw insha la lañuy gis mooy nag ñu war a gis nag léegi ginnaaw kon selon imam ibn Ishaq benn kuréel bi daal di nañuy seeni mbir mooy ñi dawoon ci waa Hawazin daal di daw fan Naxla léegi nag kon mu des ñi nga xam ne ñoo daw aw taas dañuy jël fi gën a jege jàpp fi gën a jege ba léegi ni ñuy demee ba Taif voilà léegi ñi dem aw Awtaas moom daw ci waa ni jóge ci terrain de guerre bi daw ba foofu ñooñ moom nan leen mujje ak nan la demee nan lañ leen toppe ñoom ak lan moo fa xew insha loolu lañuy gis ci jotaay bii di ñëw